ci laadaab yi nga xamante ne nii yu biire la yi cam si am ak rabbul wara ak boroomam bi nga xam ne mooy boroomu mbindeef yi nga xam ne yooyu moom ci wàllu xolam ak biiram bés bu ci amee suu adab tarfatal ayni dees na ko dàq waaw te lool mooy li gën metti lu dalu jaam ak ñu yiir ko boroomam léegi nag commencé woon na yu ñu jox ay misaalu yoo xam ne loolu lépp day waral ñu dàq la daal di lay yiir léegi nag ginnaaw yi mu waxoon bii weesu mu ne wakaatiradika bokk na ci bi léegi kam ngay gaaral alayhi ci borom bi tabaraka wa taala mooy comme lim la waxoon rek mislu taarudi qadaihi waaw ngay gaaral yàlla dogal dara yow kontaanoo ci wala àndoo ci di wane ne àndoo ci waaw aw ala wala ala maxluqihi ngay gaaral loo xam ne dogal bu mu jaarale ci ay ay mbindeefam mu jaarale ko ci ñoom affaire bi am yow nga ñëw di gaaral mbindeef moom mu ngi mel ni yàlla mi jaareel lool ci moom moom ngay gaaral ne lii lu tax nga def ko lu tax mu fi am waru foona am mu ne jàll ak màgg na li shay'in ci lépp loo xam ne xasalaa jote na ko am na ko mbindeef moo xam ne lépp lu xew borom bi def yow fii ma ne c'est de façon dangay dawal sa oto benn waay di dawal ak oto daal di lay moo la tooñ mais nee na la rës waaw léegi problème bi mooy leen na am na ngeen def constat voilà ngeen def constat ku nekk kii moo tooñ après jeex na waaye nga naan voilà di rëccu noo man daal waa ji lan moo tax nga war a ñëw fii nii lan moo tax nga war a jaar ci tali bi nii xoolal ni nga ma mbëkkee il suffisait nga def lii door kii quoi non non non non lii am am na ba pare nangul dogalub yàlla li des mooy ngeen def constat ku nekk dem bu amee lu yàqu sa oto ñu defaral la après bu dee man nga koo baal nga ne ko par c'est bon ah mais kantaa li jot a xew nga ne lan moo tax mu fi xew lan moo tax yow ngay doxale nii ba lii de xew c'est ça voilà <laughs> mu ne loolee bokk na ci suuwu adab yi waaw léegi nag mu am leneen waaw loolu nag daqantewu ak yow nga yor loo xam ne dangeen ngeen koo da lu ay responsable nga dara lu dul noonu xew nga jànge ci ne ah lii xew na dinaa fexe beneen yoon ba yàqal leen lu bari loolu nan laay fexe du amaat voilà mais bi xasa am lañ lay wax li xasa am ba pare mooy yàllaa ko namme noonu am na ba pare léegi nag di ñëwaat ci lool mooy li nasaraan bi wax faut plus faut pas pleurer sur le lait renversé ça ne sert à rien <laughs> te yow dalay desservir sax parce que fii moom moo yàlla dalay daq dañ ñi daq voilà kon nag mu ngi noonu mu ne waaye wakantiraatika ah, ka ci yàlla ak wala kenn ci wala ci mbindeefam yi ci lépp loo xam ne dafa xew loo xam ne borom bi def na mu xew ba pare même bu dee da koo jaarale ci mbindeef mu ne awil mashaayixil kiraami qalba aw qaalaban balkun lahum muhibba mu ne bokk na ci suu adab yooyu ba léegi yi nga xam ne day tax ñu yiir la dàq la mooy ngay gaaral al mashayikhil kiram di opposé woo sëriñ si bii nag buñ nee sëriñ moo tax moo tax léegi àddina bi dafa doy waar te lii tàmbaliwul cun sëriñ bii radiyallahu anhu di wax bàyyil ba ci biir téere bi <laughs> dina fi leeral ñoo xamante ni façon faux sëriñ yoo xamante ni moom moo ko leeral de moo ko fi bind qad baana jahran annama shuyukhu hadha zamanu julluhum fuxuuxu <laughs> sëriñ Tuubaa ko wax fii ci biir téere bii ak gi tey guñu fi radiyallahu anhu leer na nañ que ne li ëpp ci suñu sëriñu jamono yi ñuy gis nii fii ay këppatal lañ ni rëbbkat bi di këpp këppatale euh, picc yi ngir jàpp leen soos defar leen soos lekk leen gaa yi sëriñ yu baari noonu lañuy def léegi te jamonoy sëriñ bu mag bi la woon radiyallahu lan nga may xalaatal léegi waaw moo tax day obligé ngay leeral boo nee sëriñ gaa yëpp xel ñenn ñi jàpp ne mooy sëriñ ñi ngay seen fii ñuy def lu leen neex non nitu yàlla koo xamante ne nii léppam yàlla la kookoo tax ñuy wax di di di di di nga xam ne moom du kojuk yonent bi la alayhi salaatu salaam boo ko gisee day mel ni yonent bi alayhi salaatu salaam gis ndax léppam tegam dalam léppam mu ngi roy sunnaa yonent bi léegi nag ñooñu lañ lay wax ba pare di yar di tàggat jaam ñi ci yoon woo wële mu ne ñooñu ngay gaaral ngay gaaral ak ñoom quoi ni opposé ñoom ci loo xam ne du loo xam ne dañ koo def nga gis ne daa wuteeg ci biti loo xam ci sharia du lool de mais ngay leen ngay gaaral li ñuy def parce alhamdulilah parce que ni ñu mel moo leen li ñu mel moo la neexul waaw mu ne di gaaral sëriñ su mel noon al mashaayixil kiraami te tedd fa yàlla qalban aw qalaba moo xam ci biir ak ci biti voilà loolu mooy qalban aw qalaba waaw sa biir ak sa biti sa baatin ak sa zaahir waaw sa ruux ak sa yaram lépp nga mànkoo lépp di di di di di di di di di di opposé ak ñoon loolu garaaw a garaaw la loolu bokk na ci yi nga xamante ni day tax ñu dàq la bal li am ba des kay waroo doxaleek ñoom nii lan nga war a doxalee kun lahum muhibba nekkal koo xamante ni nii sa biir ak sa biti sa yaram ak sa ruux lépp nekkal ñoo xam ne danga leen di sopp te yàlla tax voilà pas di ko sopp park mooy dóoma diw ak yooyu ñoo na yàlla tax almahabba lillah waaw waaw alladi almutahabina fii ñi nga xam ne fii ñi nga ra xam ne dañoo soppante fi man waaw kon nag mu ngi noo nee noonu ngay fexee doxale sopp leen te yàlla tax waaye bul gaar ñoom lu ñu wax nga opposé wu moom lu ñu wax nga ne noo demewul noonu ngir rek bëgg yëkkati sa bopp wan ne moom du dara parce que moom amaana gone la waaw moom la fi moom mooy moom dafa sell waaye nag yaa ko mag waaye comme que yow dañ laa miinoon ak yooyu ñu bari doon la topp ba gaa yi gis ne léegi sawaay ah am na ku la gën a kii nga mere ko nag tax lu mu wax nga nekk fi naan non non non waaye da dara fii yooyu day tax ñu dàq la bu dee ne mas ngaa nekk fenn ba pare daal di lay yiir ñu ne mu ne beneen te gis nga lii moom la yonent bi alayhi salaam doon wax ci xadiis bu siiw bi nga xamante ne ni moom gisoon nañu ko fii ah. muy xadiisu mawlana abu hurayra al imaam al buxaari moo ko solo moo ko wéetewoo mooy imaamu muslim ibnul hajjaaj al qushayriyu an naysaburiyu rahmatullahi alayhi moom soloowu ko muy xadiis mi nga xamante ne ni moo la eh, moo kese sax moo ko solo mu ne moom al imaamul Buxaari ko ñu mawlana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne suñu borom ra yonent ma lay saasaam nee inna allaha qaala mu ne borom bi tabaaraka wa ta'ala moom lañ naan xadiisul qudsi man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb voilà képp ku ma noonool sama benn parando <coughs> kooku déclaré naa ko guerre Allahu akbar voilà kon nag affaire baa ngi noonu foo nga nekk koo xamante ne ni bul noonoo parce que da ngay nit ki ndax la ko yàlla teg boo ñëwee ba ñàkk a d'accord ci leen na fekk ne yow loo gis mu def ngay ragal am ñu ci sànkoo te jàpp nga ne lii wute na ak sunna jàpp waaw boobu moom dara la la dul wàññi loolu moom loolu sëriñ bi gën a mag bi gën a mag de tous les temps ak wali yu en fait loolu mënu la cee lor loo xam ne da koo def mu am lënt-lënt sauf que affaire bi yow ci biti nii li mu lay wan dafa wuteeg moom loolu nga nga nga yalaaye biir mbir yi ne leen bon lii nag moom bon moytu leen ko parce que hadith yi daa wuteeg en tout cas ci biti li ma xam kooku kooku kooku kooku képp manu koo te yàlla tax kooku képp manu koo lor li bon mooy nga ñëw di di ñat loo xamante ne nii wala bi wax ne nii bon lii du nii alors que yow non seulement waxoo ko ngir xam nga yow xamoo li ngay wax benn wala da koo iñaanee tax. lu mu wax nga wax leneen kooku mooy problème bi waaw te sax noonook noonu bi ab ab parado yàlla mooy lool fekk deewoo mooy yaa ngi ci yow épée de épée de Damoclès moo la tiim mooy yow yaa ngi daanaka ab ab ab épée boo xam boo mooy mu ngàdd la moo la tiim fekk tuuboo mais fekk deewoo man ngaa tuub waxoon naa la waa Quraysh mos ñoom Ikrima ibn Abi Jahl ñoom Abu Sufyan ñoom ñoom ñoom gaa yooyu mais ñoo gënoon na noonu ak yonent bi alayhi salaam te pourtant mujj na ñu nekk ay saxaaba yo Seydina Umar ibn al ñëpp dañ doon xa bañoon yonent bi alayhi salaam bu njëkk ba te xoolal fi ñu mujjee comme noonoo wu ñu ki gën ci yàlla bind lañ noonoo moo tax it bañ ko nekkee yàlla déclaré na leen guerre waa Quraysh waaye ñoom ñoo ca génn génn lañ ci voilà voilà mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu mu ne moom mu ne bokk na ci wa minhu lixtiyaaru wa tadbiiru qalban ma'a rahmaani wa taqdiiru wa minhu bokk na ci suwo adab yooyu nga xam ne day tax ñaawi tegginu biir yi nga xam ne day tax ñu dàqale daal di lay yiir bokk na ci al ixtiyaaru naan da ngay tànn yàlla tànn ba pare nga naan dangay ngay tànn quoi yàlla dogal dara yow nga ne moom bu loo sañoon lii du am quoi leneen ay am waaw wa tadbiiru ak di teg ay ay ay di jéem a sa bopp di jéem a xalaat di jéem a defar say mbiru bopp. moo tax al imaam Ibn Ataa'illah Sakandari bindoon téere boobu at-Tanwiir fii isqaati tad fii isqaati tadbiir ngir wan jaam bi ne amoo dara looy xalaatal sa bopp ka naan da ngay defaral sa bopp di xalaat di jéem a naan ci en face d'Allah yow wommatu moo la war lu mu def neex na la. loolu mooy jàmm waaye di jéem a xalaat naan lii di jéem a defaral sa bopp jàpp ne yow man ngaa ñoŋal sa bopp en door de yàlla loolu man da waaw kon mu ne bokk na ci yi nga xam ne suu adab yi al ixtiyaar naan tànnal sa bopp lool moo tax yonente bi alei sat salaam ci xadis sayna jabir bi nekk sax imaamu muslim rahmatullah alayhi mu ñu jàngal al istixaara li nga xam ne mooy tànnloo boroom bi voilà mais pas yi ñu tànnal ñun nan la ñuy tànn fa kayfa ixtiyaaru naa wa an mu inna mughibbatal umuuri taghibu kom foog naa noonu la ko boroom Euh, zajrul qulub al imam al euh, euh, cheikh al cheikh al haaji Malik si radiyallahu ta'ala alayhi ridwanul maliki noonu la ko waxe foofule aw kama qaal ana naka la tànnale suñu bopp te ñun mujjanteelu mbir yi dafa nekk loo xamante ne nii dafa dafa dafa nëbbu ci ñun kon nag affaire baa ngi noonu du ñun ñooy tànnal li nga xamante ne nii mooy suñu bopp nañu bàyyi borom bi mu daal di ñuy tànnal looloo tax ma bi alayhi salaam jàngal loolee al istixaara waaye kantaa li ko ñenn ñuy tudde lool du demewul noonu ay voilà benn sëriñ kese ko mën a def benn buxaabakat bu ne fee nga dem mu listixaaral la ne da lay fanaanal seetal la say mbir ma ne loolu Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala wal xadiis du sax imaam Muslim imaamul Buxaari rahmatullah alayhi moom moo ko soloo ak ñële ñoom al imaam Abu Daawud as-Sijistaani yu mu ne dañu leen jàngal istixaara comme ni ñuy jàngalee soo saaru alquran voilà kon nag loolu ku jàpp ne ñoom diw kese ko man mooy yow yaa ngi ak naan la foog mu gént ak yooyu yëpp dacee am du ci charte voilà loolu lépp waaye istixaara wax ko fii taxu ñoo jóg sinon waaye mooy xamal ne loolu moom demewul noonu ñaari rakk ngay def après nga ñaan sa borom wax ñaan googu mu ngi ci sahih imam muslim boo demee tamit ci euh, sahih euh, kii nu mu tudd xisnul muslim ku ko ko xisnul muslim waa noonu la tudd voilà bu al euh, bu ba